waaw léegi yeneen tooy saa nag ba muy séddale bokk na ci ñim joxoon gëléem yu bari yi tax Zul wax liy wax mooy na téeméeri gëléem la ko joxoon al Aqram ñii tamit <coughs> moo itam nga xam ne moom la <coughs> moom la ci <coughs> Abdallah na Nafi al-Muzani rahimahullah ne moom la moom muy al Aqram na Habis moom nii it yonent may saa saa téeméeri gëléem la ko joxoon léegi ci la joxe woon nag seen naataango magum arab muy euh, al-Abbas ibn Mirda cinquante giléem mu kaas mu mer ajaluna bi wa nabal ubaydi bayna al-uyaynata wal aqra'i wa ma kana hisnun wala habisun yafuqani mirdaza bil majma'i walastu duna mri'in minhuma falam yu faman yukhfadil yawma la yurfa'i faman yukhfadil yawma la yurfa'i faman yukhfadil yawma la yurfa'i ci la seen collègue no yooyu saa ñi damay reetaan loo ko war woo dañu xoromaloon keroog taan yonent saa saa façon nit bu nekk ne woon ak moom <laughs> alabbas yàgg lañ ko fi tuddoo mais way yonent way saa salaam mais da ngay def man ak sama fas yi nga xam ne al-Ubayd ah xare bu jolli bu mag biñ fi def nga ñëw daal di di maa ngi mi jotee daal nga jël li ma am yow daal moitié li nga joxoo yey nag ak Aqra daal ay way te ñuy samay collègue naataango magum arab <laughs> ne man jiite yi ñépp <laughs> ni ma leen jiite ma ne al aqra daa jiite waa banu tamim uyay na jiite waa banu fazaara man al al al abbaas ibn mirdaas ma jiite waa banu sulaym kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam seedaatal li nga séddale <laughs> waaw ndax sama baay <laughs> gis nga <coughs> baayu uyay nag baayu aqra ma suñ koo yóbbul sama baay te man nag du ma nekk doomam nag ah, dajeeg seeni doom nag ku nekk yor place baayam may xoole ñu ma koy yóbbal dama suñu koo yóbbal saa baay yonent bi alayhi salaatu salaam seenaatal sa séddale bi <laughs> tey ko ñoom da jàppoon ne ku yonent way saa saam jox gisoon nañu andoon na taxalib <laughs> mooy jàpp nañ ne wàcce gi mooy yonent jox lu néew mooy wàcce na la ku mu jox lu bari nag mooy yëkkati na la waaw loolu erreur la de leur part <laughs> erreur de de leur boo xam ne moom la ñu def voilà <laughs> yonent may saat saam ne joxal daggal leen ma làmmiñam mooy joxal leen ma ko ba mu noppi ñu jox léegi am kon ñu ngi gis eh, eh, ñenn kon moom mii la waaye wal ilmu indallah li li nga li nga xam ne daal mooy li leer insha allah te dëgër moom même bu dee ku mel na imaam al-Hafiz Ibn Hajar day jeng que ne waa ji ah, ah, kii la <coughs> at-Tamimi ne ma kan al-Aqra ma ne non non euh, <laughs> Zul Khuwaysira ah kooku euh, loolu insha allah gënul dëgg waaw léegi nag est que entre moom la wala ki nga xamante ne mooy Uyayna la wala al aqra wallahu taala alam wala sax keneen koo xam ne kenn tudd ko loolu wallahu taala alam waaye daal li ñu mën a dàq insha allah mooy ne de toute façon waa ji moom du moom waaw mooy Zul Khuwaysira euh, euh, Tamimi kon ginnaaw kon lijjanti nañ kan la insha allah léegi ba eh, eh, eh, jaa rajulun benn waay non baala arabiyun <coughs> kaw kaw dafa tuur ndox fil masjidi fa qaama annaasu ilayhi fa qaama ilayhi annaasu ilayhi loolu dañ ciy gis ne mooy nit ñi saxaaba yi fa ne woon jóg jëm ci moom loolu dañ ci gis mooy an yu mooy tere lu bon waaw digle lu baax ak tere lu bon mooy dañoo gis koo xam ne mu ngi def loo xam ne jaaduwul pourtant yonent bi ay saa salaam a ngi fi moo tax boroom xam-xam yi wute masala waa mais bu dara lu jaaduwul di xew ci présence su teewaayu koo xam ne moo gën a xam ak ñoo xam ne ñoom la gën a xam nga ne ma formulé waat ko ma ne daa am lu jaaduwul di xew foo xam ne boroom xam-xam a nga fa ak ay taalibeem léegi boroom xam-xam yi wute mais est-ce yi am nañu droit am nañu sañ-sañ loolee jaaduwul am ku koy def wala ñu gis ko ñoom ñu jóg ngir daal di koy izalatul munkari bind fi loolee ci wax wala ci jëf wala loolu saa ñu xaar ndigalu wala kële def ko ci leen dina xam di seen sëriñ yooyu ak boroom xam-xam bi loolu boroom xam-xam yi wute am ñu ne noo amul dara lu muy xaar loolu jarul xaar. ñoo jarul xaar ñoom man nañ ko am ñu ne noo li gën a yey mooy nañ bàyyi kii na xam parce que waxam moo gën a porté te moo gën a xam lu tax bu ñëwee di di di di ko tere la fait que mu noppi am na lu tax te bu waxee waxam mooy gën a jotale alors que ñi nga xam ne moo ñoom moom ay taalibe lañu wala moo leen ëpp xam-xam ñoom bu ñu waxee dëgg la dinañu kii mais mën nañu indi beneen problème ñu ne par exemple fii nii <laughs> mooy li fi dal saxaaba yi radiyallahu anhum izalatul munkari lii nga xam ne du yoon euh, kaw kaw bii def ko muy tuur ndox saw ci li gën a dëgër ci wax yi <laughs> mooy li wax ju dëgër quoi <laughs> wax ju dëgër waxuma gën a dëgër apaxade ah, ah, donc mooy wax ju dëgër quoi yoo xam ne bu voilà euh, <laughs> tuur ndox moo moo gën a suturloo ah, mbéewal ci jàkka ji du yoon ñu jóg ci saas waaw ñu ne le fait que gis nga lu tax ñu waroon a bàyyi bëkkale euh, ci gën xam euh, jo euh, dindi ko mooy yonent bay saa gis na ko ñoom gis nañ ko moo tax ñoom bi jógee ni ko doon defee du nooru moo tax yonent bay saa ne leen daawu bàyyi leen ko alors que bu ñu nopp woon yonent bay saa salaam dina ko réglé ñeneen ñi ne non non non le ñoom ñu jóg ci saase te yonent bay saa waxu leen waxu leen benn yoon da ne bàyyi leen ko waaye waxu leen ah bu ngeen gisatee munkar war ku leen dina xam nekk fu waru ngeen koo kii waru ngeen ko <coughs> jóg. di commencer laata moom mu wax loolu loolu daal euh, dañ naan la mbir mi euh, euh, li ci la lay di waj waaw ñaari wax yëpp bu ci nekk am na wàll am na wàll boo xamante ne ci lay dëgëre voilà même bu dee ne wax bi ñu la njëkk a wax mooy li nga xam ne mooy li gën a yella insha allah mooy ci gën a xam boo fi newee léeg-léeg noppil waaye bu dee ne gis nga ne ah mooy ne waxul du tuuta affaire baa ngay bëgg kii bu boobaa nag waaw boobu moom amatul xaar yow mi mu gën a xam sax da ñëw ne boo lii jaaduwul wala lii baaxul ak nangam ak nangam ak yooyu kon moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum xam ne loolu possible na fii waxuñ fi lu lu gën lu gën a mat lañ lay wax sinon ñoom bi ñu ñëwee dañoo ñëw dem eh, eh, ngir izalatul munkari ci saase izalatul munkari ci saase waaw ñoom xaaruñu xaaruñu voilà loolu euh, loolu la <coughs> waaw <coughs> léeg-léeg nag boroom xam-xam bi Eh, bu dee ne gis nga daal eh, réagirul te affaire baa ngi bëgg boobu kii ñu gën xam man naa taxaw te loolu tamit daraa ci newul voilà waaw loolu it day yóbbu ci beneen masala bi mooy est nit mën naa jàngale xam-xam alors que ku gën a xam domaine bi gin koo mu ngi fi loolu moom loolu moom bokku la fii loolu moom mën naa nekk loolu moom moo tax si eh, al-imam as-Suyuti na loolu moom tuutee des mu nekk ijma ndax ahdu sahabi ahdu nabi qad haddatha jamono yonent bi saa salaam yonent bi saa salaam dafay ne saxaaba yi di jàngale xadiis ñuy ñëw di leen laaj ay masala ñoom Seydina Abu Bakar ñoom ñeneen bu doon ne jaarul yonent bi saa salaam na leen ko wax te jamonoy saxaaba yi dañ si doon nekk taabi'i yi ñu leen di laaj ñuy ubbee di wax voilà mu ne moo tax lii moom tuutee des mun a kii ma loolu moom taxul ñuy wax waaw amul benn yoon sax buñ naan waaw Serigne bii moo fi gën a xam Riyâdous Sâlihîne moo koy jàngale kon keneen amul droit jàngale ko loolu amul loolu amul moo <laughs> moo gën a xam fiqh waaw fiqhul mawaris léegi nag kon bu ko fi keneen jàngale loolu moo amul voilà loolu dafa amul ku nekk yow l'essentiel la ngay wax na nga ko xam te na nga nekk koo xam ne la ko ahlu waaw yow am nga am nga ba euh, euh, habilité xam-xam bi war ngir jàngale ko jeex na waaw amul ñoom sëriñ diwum koy jàngale kon boo koy jàngale day mel ni concurrence non non loolu mooy xalaatu ñi nga xam ne xamuñu xam-xam waaw loolu mooy xalaatu ñi nga xam ne amuñu xam-xam yow jamono eh, yi muhaddisuna yii nga xam ne seeni xadis ñoo ñu ëndil yi mais jàngalekatu xadis yi ñoom Sufyaan yi nga doon wax naan Sufyaan ibn Uyayna xaritu imaam Maalik na du doon jàngale xadis imaam Maalik doon doon jàngale xadis ñoom Sulaymaan ibn Bilaal dëkkoon Madinatul Munawwara ñoom imaam Layth ibn Sa'd ñoo ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen doon jàngale la même chose est après dañu ne non voilà nañ bàyyi parce que imaamu Malik non non non dañ doon jàngale Medina du imaamu Malik kese fa doon jàngale hadith ah, ah xam-xam yi dañ fa xasoon teel del ñu jàngale. yooyu moo tax imaam Malik ba ba ko ar waxee Haarun <laughs> rahimahullah xalifa bi bis na maa ngi ñëw fépp xam-xam wax nañ ko waxati ko fi boobu di wax lool <laughs> waaw bis téere boo xam ne ci laa yéen ñëpp mu ne ah xam-xamu yeneen trois cent saam nag saxaaba yi koy ron dañoo tasaaroo ci dëkk bi ci ci ci goxul islam waaw nañ bàyyi rek ku nekk def loolu mooy mooy mbir mi loolu amul kenn kuñ naan kii moom voilà moom moo war a def voilà bu keneen def leneen alors que euh, euh, parce que moo xam déedéet bu ko fi xam nag après <laughs> waaw loolu affaire bi loolu la kon loolu lu am solo la kon moo tax saxaaba yi bañ gisee lu dul noonu dañ ci gis tamit mooy ne nit boo gisee lu dul noonu. man ra'a min um minkum munkaran day ñëwaat waaw xadiisu boobu te ne ku gis lu dul noonu na ko na ko soppi ak li nga xam ne mooy loxoom loxoom nag mooy autorité yi la voilà ak boroom kër yow sa kër nit bu ma naree def loo xam ne du loolu boo amee doole boo ko ko mën naa ñëw jaay la doole ah doole ñëw sa kër maa tay ba pare di la wan ay bisab sam ak di la wan ne man maa am autorité sàngam voilà manoo ci dara koo ko tax lu ñuy wax waaye ki nga xamante ne nii moom am nga possibilité li lijjanti sa kër ci wàllu loxo loolu da nga koy def voilà kon man ko mun ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi loolu mooy autorités yi ñi nga xam ne ñooy jiiti ak ñi nga xam ne ñoo compétent les les autorités compétentes yi nga xam ne ñoom ñoo war a dox loolee waaw man agression yi eh, yi nga xamante ne njaalookat yi ba eh, dañ njaaloo mu leer loolu du man maay ñëw wala benn groupe taxaw ne yàlla kat lii la wax ci ku njaaloo sangewu a ah, ñu ne waaw après nga ne ay wa léegi kaay leen ko dóor a yar loolu c'est pas de notre ressort waaw loolu du suñu affaire loolu affaire autorité compétente yi la waaw bu ñu ko doxalul nag loolu seen affaire la man loolu concerné wu yàlla duma ma ko laaj man waaw waaw li may laaj nag mooy sama kër moom yi nga xam ne moom man naa koo dindéeg sama loxo bu ma ko deful loolu yàlla dina ma ko laaj moom yàlla dina ma ko laaj voilà léegi kon wa <coughs> fay lan yostasin beneen bi fa bi loolu mooy ci xam waaw mooy il faut li nga bëgg ne tere il faut nga xam ne li baaxul waaw yow mënoo ñëw fekk comme liñ la waxoon keroog euh, nekkali boobu suñu sëriñ euh, Cheikh Mouhamad Hassan euh, hafidahullah al-Misri doon wax biñ demee Mina wala Arafat doon julli <coughs> julli di def baaqiyaatu saalihaat benn waay jóge ne boo xam ne ñu leen subhaanallah li ngeen def bid'a la yooyu. mooy ne ah subhaanallah loolu laaj ko waa ji ne eh, ndax yonent bi saa saab Ibnu Umar da ne yonent bi saa saab bu ma soona tukki bu julliwee naari rakka eh, eh, summa lam yusabbih baynahuma waaw bu dajalee julli yi doonul woon sabbal diggante bi ñu wàpp ne mooy subhaanallah yi loolu la dul woon def alors que naafila la woon wax loolu mooy erreur la bala nga ne lii du noonu moo tax boroom xam-xam a koy def te wala koo xam ne yow la ngay wax xam na obligé wu nga nekk boroom xam-xam boo xam ne bu fini ci domaine bi noonu ngir nga mën a tere lu baax déedéet waaw loolu loolu mooy la man daal sama formation njàng bii nga xam ne moom laay jàng fiqh foog ma jeexal ko complètement ngir mën wax kon yow kan ngay jariñ nit ak yu jaadul yi ngay gis ak yi nga xam ne war ngaa ci da ngay toog naan du ma ko du ma wax dara damay bàyyi déedéet mooy boo xamee lu leer dégg nga masala bu leer xam nga ne lii même boo amul benn aaya yow bul dugg aaya xam nga ne daal baaxul boobu mën nga ne lii kat baaxul. kanta aaye bu ngeen ko bëggee laaj leen sëriñ diw wala oustaz diw wala nangam diw voilà loolu moom def leen ko waaye bul jéem a dugg aay bul jéem a dugg li nga xam ne mooy xadis parce que loolu eh, loolu mooy intisaaru eh, eh, as-sadiq al-jahil waaw di jéem a ndax l'islam bëggul façon yu mel noonu ñi nga xam dañuy bëgg liggéeyal lislaam doxal lislaam yëkkati l'islam waaye xamuñ dara ñooñu en général dañu koy dañuy dañuy gën yàq image dara waaw bu ko defee naafiq al munaafiquun al kibaar ci la ñuy jaar bi leen galgal ay galgal yoo xam ne ay masala yu gàtt yoo xamante ne ñoom xamuñu ci dara sax dañ koo xam noonu dañ koo gëstu ji rek ngir galgal ko comme que xam nañ ne waa ji xamul ñu galgal ko ci mbooloo mi te public yi xam nga affaire li leen neex affaire u kii la ko quoi combat de coq lañ ko jàppe diggante boroom xam-xam yi débat yi am ci télé yeeg rajo yi waaw kan moo gañee kan moo nàngam bu ko defee yow ñu gis na yow mënoo tontu ci yu banaal yi après bu ko defee ñu ne voilà lii mooy wane ne xamuñu dara te li ñu nekk du noonu li ñu nekk lool la loolu moo tax yow mii digle de fay na nga fa bi lisaani na nga <laughs> bu dee lu baaxul xam nga ne baaxul neel baaxul boo xamul xadiis bul wax xadiis boo xamul aaya bul wax aaya wallahu taala alam mu ne fa man lam yastati fa bi qalbi ñaar yi boo ko manul mooy étape maratibu an-nahy anil munkar moom lañ yonent bay sa sa wax waaw bi ibaratin wallahi eh, eh, sama yoo xam ne yu yu yu yu wa sama waaw ta ta ta kii waaw léegi mooy eh, boo ko manul nag na la metti sa xol ñaar yi yëpp manoo ci dara na la metti sa xol waaw il faut pas être complaisant li nga xamante ne nii mooy yu bon yi xew ak yoo xam ne mel yow dalaa neex non nan la sa xol ba borom bi xam ko ci sa bopp jarul nag nga ñëw di wane <laughs> yoo xam ne tasam non di wane wane la metti na la te bu ña ngi koy wan wanee gannaaw nga mel ni naafiq yooyu naan xam ngeen ne innama kunna ñun ñoo xam ngeen ne ñun yéen lañu àndal waaye ñun dañoo nekkoon rek mustahzi'un dañ leen doon saboter quoi kon loolu attention moo tax yooyu la yii nag saxaaba yi ñoom biñ gisee waa ji comme que tuur ndox la doon def ñu waaw mooy lool man nañu ko waaw jëm ngir euh, euh, lijjanti ko mais yonent bay saa saam tamit ne leen non loolu dañ ciy gis ne tamit qa'idatu irtikabu akhaf ad-dararayn voilà mooy <coughs> règle bi naan boo gisee ñaari lor seetal le moindre abdullah le moindre mal defal le moindre mal ñaari mal ñaari mu bii baaxul bii baaxul mais benn ci yooyu moom foog mu am seetal bi gën a woyof mooy lan yeneen trois cent non seulement le fait que mu ne da'uhu la taqta'u alayhi bawlu bawla ak la tuzrimu bàyyi leen ko loolu dañ ciy jàngal ne mooy bàyyi leen ko bi mooy moom commencé na loolu lor la tuur ndox ci jàkk kay lor la <laughs> waaye mu ne bàyyi leen mooy lor bi le fait que bu taxawee fi taxaw di tuur dox moom buñ ko fa bàyyee foofu rek lay taxaw alors que bu doon saxaaba yi dañu ñëw ut si ko man na nekk di daw buy daw euh, tuur ndox yi di gën a tuur di gën a di gën a bari gën a tas ci jàkk ji non seulement ñoom ñu koy jàpp man na leen a euh, laalaale man na leen a sawaale <laughs> waaw akramanallah ndax man na leen a laalaale seen yére yi ba pare mu tas fu gën yaatu ci jàkka ji yooyu yëpp ay lor la yeneen may sa sam privilège lor bii nga xam ne moom mën nañ ko canaliser léegi nañ ko bàyyi mu tuur ndox fii ndax buñ gisee saaba yi tëb ci moom bu ñu demoon waa ji day jéem a daw wala muy tourner di kii ñu koy xëccëg yooyu non seulement ñoom ñëpp mu arrosé leen ba pare arrosé waale feneen bu boobaa nag mbir mi gën a teetas loolu lépp nekkatim lor mais comme que bee moo gën a woyof loru fenn kese bu ko defee après nañ xam ne fii la ñu mën koo lijjanti loolu moo tax loolu waaye mooy qaayda bi waaye qaayda bu ba day feeñ ba fii ba léegi <coughs> mooy <coughs> euh, euh, euh, yonent bi alayhi salaam le fait mu ne bàyyi leen ko mooy moom am na mu ngi mu ngi tuur ndox te nit ku war a tuur ndox ñu koy dagg di tuur ndox ñu lool tuur ndoxam da koy indil ay problème de santé yoo xamante ne nii bàyyi ko mu tuur ndox ba pare nga mën a def araat fii nettoyer ko setal ko moo gën nga ëpp poser waa ji ay question ay problème de santé lool mooy euh, ak euh, li gën a rëy ci bara yi waaw loolu tamit beneen affaire la mu ne kon bàyyi leen ko waaw <coughs> mu daal di <coughs> euh, tuur ndox kon irtikaabu axafi dararayni loolu nag ci la voilà boo ñëwee fii de toute façon yow gars yi kenn na fi doxalut sharia dañuy fal président wala dañuy fal koo xam ne foog ñu dénk ko dara kenn na fi doxalul sharia sharia du la ne eh, yow woo eh, eh, voté dafa xaraam waaw loolu euh, euh, vision la ñoo xamante ne seen vision euh, seen gëstu ci texte yi ci texte yi sharia yi euh, defe naa xul voilà waaw euh, kenn nag du leen ŋàññi comme ni ngay dégg ñenn ñi di leen ŋàññi di leen wax wax yoo xam ne tegginawul tamit voilà parce que quand lu ñu man di wax ay nit la yoo xam ne dañuy jéem a tegtaloo ci alquran ak sunna waaw jox leen euh, teggin yu ma yu jaadu te am na ñoo xam ne tamit ay boroom xam-xam lañ sauf que ñoom comprendre wuñu système u wat waaw moom lañ la doon wax ne la Euh, man na nekk euh, boroom xam-xam boo xam ne moom saoudia lay dund mooy arabia saoudia moom xamul loolu voilà léegi moom luñ ko wax rek wa man lam yahkum bima anzalallah aaya yooyu la lay indi voilà kon nag te diin li ngeen wax mooy loolu àttewuñ sharia kon nag di ci participer loolu dafa xaraam dafa nàngam loolu vision la boo xamante ni si euh, superficiel voilà kooku mooy xóotalul mbir mi voilà xóotalul affaire bi parce que yonent bari saa saam bi yonent bi suñu boroom naan gulibati ruum waaw <coughs> nañ leen muy les <coughs> romain bi bi <coughs> yi euh, fii adna al ard wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim loolu leeraloon nañ ko fi benn koor euh, fële ca soppe euh, mu ngi ci archive bi voilà euh, <coughs> mooy il a deux ans deux mille vingt deux mille quatre cent quarante trois bi voilà non waaw mille quatre cent quarante trois bi mooy kii loolu day wone yonent bi sallallahu alayhi ñan la ñan lañ bëggoon ñu gagner romains yi bi leen perse yi gañee nga xam ne abadatul euh, shams dañuy jaamu jant beeg safara su sell si bokk ñooñu biñ gañee romains yi nga xam ne ñoom ay masiix yu na yooyu byzantins yi ay nee nañ ay euh, li fi Seydina Isa ne woon moom lañ àndal partisan woom lañu yonent bay sa saam ak saxaabam yi ñoom lañ bëggoon ñu gañe waaw ñoom lañ bëggoon ñu gañe te ñoom ñu bëgg ñu gañe après yonent bay sa saam dafa réere woon est dafa réere woon ne ki nga xamante ne nii est-ce que dafa réere woon ne waa waa waa byzantin yi byzantin yi ñoom euh, dañuy euh, euh, <coughs> dañuy est-ce que rentway sa dafa réere woon ne gaa yooyu doxaluñ sariya ah te ñoom ñoo naan ñu salaata ñoom la woon loolu yo rentway sa sam xamu ko woon naan trinité kan ñu ko doon woot ak yi nga xam ne lekk alalu nit ñi ci ci caaxaar yi ñëwoon est-ce que ñoom dañoo doxaloon li yàlla wàcce wa doxaluñ ko te pourtant ñoom lañ bëggoon ñu gañe ba borom bi ne fa yow bi nga xam ne ci la ñuy jëlaat seen revanche keroog wa yawma idin yafrahul mu'minun way ngëm yàlla yi dañuy kontaan ba ngettali ba ah, euh, euh, Abu Bakar ak <laughs> Ubay <laughs> Ubay <laughs> euh, kaccoor bu mag bi mu mu mu mu yées mi ah Ubay ibn Xalaf ah euh, ca teg bam tegoon ci wàllu tegoo bi ngir kan mooy gañe ñu daal di jël loolu yëpp di wane ne euh, euh, loolu day wane ne kon nag boobaa loolu yonent may sax loolu la ñaari côté yii yëpp kenn doxalu ci yàlla at waaye ci gën a jege li borom bi atte mooy chrétien yi mu bëgg ñooñu gañe waa byzantin yi kon nag vote loolu léegi dañuy voter nañ ñëwaat kon ci loolu euh, loolu parenthèse la woon te tamit di moytanu ko nit ñi ñuy reprendre façon wax yooyu walla jàpp ñu mel noonu naan leen walla di am na ñoo xam ne à la dañ leen di saaga ah. man dégg naa ñoo xam ne wax yu garaaw lañ leen di wax waaw ay lii moom képp koo xam ne nekk ci Europe gi nekk fi naan ay vote daa xaraam ñooñu nàngam ak nàngam walla iyaazu billaah loolu laa yaliq loolu jaaduwul ñu koy teg ci deru way yàlla yàlla tere ñoo xam ne xam-xamaleen ñora ah. du ñu ñu bari ñooñ doxal li yore bay saa saa ne woon moo leen ñor waaw loolu loolu nag yow ni ngay juume loolu noonu lañ mën a juume te nag masala wute la rek ñoom nii dañ ko gisee dañ ne di leeral ci ndànk ak nii yore bay saa saa buntu bi nekk baabul hilmi wal anaati wal rifq waaw dal ndax dal lu ñu ko dugal da koy rafetal waaw lu mu nekk da koy rafetal waaye lépp lu ñu ko génn da koy ñaawal. waaw inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana hadith sayyidatu Aisha bi mu jëwoon gi 635 lu tax duñ doxal loolu ngay gis ay imam yoo am nañu taxaw ci góom min bari di dugg ñu mel noonu dugg yoo xamante ne nii léegi loolu taxul nga convaincre leen gars yi ñu ngi ci sàtte ñu ngi fi toog ndax ñenn ñoo xam ne loolu Eh, bi nga tëb di la ci am du ñàkk loolu nga wax ko bés benn waaye jóg tontu la parce que gars yi fii moom <laughs> des fois dañuy jóg ah. yaa day wax kenn jóg na ko eh ma ne nangam ak nangam laa wax waaw <laughs> yooyu yëpp muy mën na ñàkk voilà mas ala xilaafiya jërul ay xëccoo kii wala dugg waa ji daanaka à def ko benn koo xamante ne bopp bi kopp newu ci du xalaat amul kii déedéet déedéet loolu warul ñuy sànni wante ay jatrib yooyu parce que rek gis na ne moom vote dafa xat waaw vote yi ñuy def nii dafa xaram léegi yow leeral ko rek yéen léegi bu dengoo alhamdulilah bu nanguwul nga bàyyi koog li mu jàpp te xam ne nii la jàpp voilà kon irtikaabu axafid dararay nga gis def benn ci ñaari lor bu taxaw nga xool bi gën a suufe bi gën a woyof nga daal di koy def voilà mooy Euh, yonent bi fii comme dañ ne la comme exemple booy eh, ci euh, euh, élection am <coughs> dañuy fal comme yi weesu Sénégal saway yow amoo droit naan ku ma neex laay fal non amoo ci droit ay diwa ma neex parce que ñoo bokk askan loolu amoo ci droit parce que gis nga lépp loo def lépp loo def borom bi dina la ko laaj ëllëg fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara loolu ñun ñépp ko jàng waaw suuratu zalzal ku fi def lu toll ni dara ci lu baax diñ ko gis waaye safaan bi ci lu yées diñ ko gis waaw te gis nga moom lañ la doon wax keroog yonent may saa saam xadis euh, euh, euh, ci ay amaana la ah. waaw ñoo xam ne dañuy laaj nguur wala dañuy fal nit dañuy ànd ak moom jaayanteeg moom laa yubayi'unahu illa laa yubayi'unahu jaayante wuñu ak moom ngir yàlla ah déedéet leneen a tax waaw bokk ci ñu yàlla dina mere ëllëg moo tax loolu c'est pas que voilà man partisan l'affaire fanatisme yooyu non da ngaa war a xool li nga xamante ne moo gën en tant que jullit moo gën ci jullit yi te moo gën ci l'islam ku gën ci l'islam ak jullit ñi nga fal ñoo nii waaye ñun léegi gis nga ni ñuy xalaat ñun ci gën ci l'islam gën ci jullit ñi gën ci réew mi bu taxawee lan lañ ñooy taxé parce que bokkul ci ñun ashaabu taraix lañ wax dañ naan ay tariqa lañ yor parce que moom bokkul ci benn tarixa nan lañ koy xeexe salafiste la nangam la mais salafiste damaa la yow tuddal ma Serigne bu la neex Serigne Touba man bu ma neexee ma ne salafiste la Serigne Hadji Malick la mais pas ni ngeen dégg salafiste waaw <laughs> lan mooy salafiste wala yéen ni ngeen ko dégg moom kenn du loolu ay kaccoor ñeen ay ay kas ngeen parce que lan ngir rek mooy lan as-salaf mooy lan mooy way dawlu l'islam yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yar mooy ñetti qurun yi mu wax te gisoon ko hadith sayna Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ak Ibn Mas'ud yonent bi sax xam naan li gën ci xeet yi mooy xeet bi ma dund euh, siècle yi mooy siècle bi ma dund ak bi nga xam ne moo ko topp ak di ko topp waaw ñetti ñooñu lañ naan salaf ci l'islam ñu yonent bi sax saam yar dund ak moom muy saxaaba taalibey saxaaba yi ak ñoon ñu ñu yar ñooñu ñooy la crème de l'humanité laa wax toute entière depuis maam Adam boo ci génnee yonent yi alayhimu salaam ñooñu ñooñu mës a ñu gën ñu jaar ci kaw suuf